xam nga ñeen léeg-léeg surtout côté or yi da ngay wax ñu naan mais Serigne diw day takk or mais après léegi dañ lay laaj léegi yow loo bëgg léegi yow ñu ne la waaw te hadis bi leer ndax la ndax moom mu ngi koy def benn yow utal koy ngant bu la neexee ak lu la neex mais daal ñun mënuñu fee nekk mënuñu fee nekk nag naan diwa ko def moo tax déedéet léegi bu ñu xamee ne kon jëfi saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu dañ cee wute sax lan nga may waxal ci jëfu boo xam ne moom yi muy jëf en général sax jaarul yoon léegi kon mooy réparation bi est-ce que mën nañoo réparer ak fil d'argent mooy ak xaalis wala bu dul fil ak ñu ko mën a réparer waaleykum salaam mooy li ëpp ci borom xam-xam yi mooy jumhur mooy dañ ko permettre mais dañu ko sibaale dañ ne man naa nekk ne dañ koo sib lu dul mu nekk lan aajo tax aajo waral ko mooy ne dañu koo sib mën naa nekk dañu ko sib bu dee aajo moo ko waral voilà ñoom loolu lañu wax bu dee aajoo ko waral aajo mooy damaa am damaa am euh, <coughs> besoin non mooy mooy xam nga man a nekk sib moom laa doon wax léegi mooy mbir man naa nekk ba pare ñu sib ko en même temps ndax moom lañ doon wax ci bool yi sànq xam nga maalikee rahmatullah alayhi ak zahiri dañ nga ne bu dee nabu yéeféer la man nga cee lekke mais dañ koo sib loolu mooy lan mooy bu ma trouver beneen ndab du ma ko utiliser loolu la si loolu mooy man naa nekk mooy mën naa ko utiliser mais bu ma amee leneen lu dul moom dama koy utiliser ndax lii dañ ko lu ñu cible mais bu ma demee ba lii rek laa fi am boobu moom moom bu boobaa dama koy utiliser te te boobu dara du ci nekk loolu mooy pro loolu mooy mën naa nekk te dañ koo cible ndax yooyu day ànd ñu naan jaazamaal karaaxa lii mën naa nekk mais dañu ko sib loolu lay tekki tekkiwul ne ndax sib sib ak xaraam bokkul comme ni ñu waxoon sànq ndax xaraam moom mooy manula lu xaraam moom daa manula nekk ci ci saa si moom moom dañ koy mooy xaraam na mais lu ñu sit man naa nekk mais mooy ne bu ma gisul leneen laa ko utiliser mais bu ma ko gisee bu dee moom rek ko fi nekk moom laa utiliser mais bu ma gisee leneen manuma ko utiliser moo tax ñoom ñu ne man naa nekk mooy ne réparer sa ndab ak xaalis loolu ku ko def dara newu ci mais nag dañ koo sit bu dee aajo moo ko waral te bariwul mooy xaalis biñ ciy def biñ koy réparer du bari ñoom loolu la wax ndax lan xadiis bii xadiisu bunt bi xam nga Yonent sallallahu alayhi wasallam dafa réparer ak or te or or or mais réparer ak xaalis boobu te réparer xaalis mais feer a ko gën a yomb xaalis am feer ak am xaalis bu gën a yomb waa lu tax kon mu bàyyi fi xaa mu bàyyi fi weñ gi bàyyi fi nickel yi bàyyi fi yooyu yëpp di jël ah di jël ci xaalis kon ñoom moo tax ñu ne affaire bi kon manuñu ne dañ koo xaraamal ndax bu xaraamoon yeneen saa son du ko def kon mooy man naa nekk mais dañu koo sib loolu la wax mais Hanafiya yi rahmatullah alayhi ne leen dara kenn ñu sibu ko mooy ne man naa nekk c'est fini jeex na mooy mooy ne sibeel boobu ñu ciy wax amul moom loolu lañ jàpp <coughs> euh, léegi nag li tax boroom xam-xam yee wax wax lii dañ ne xadiis bi ñu nekk muy yonent saa salaam ndabam dafa toj mu jàpp côté boobu mu defare ko ak or mu réparé ko ak xaalis te tamit dafa am xadiisu beneen xadiisu Anas radiyallahu anhu boo xam ne yonent saa salaam dane jaasi yonent bi saa salaam benn cat bi mooy muy téye dafa xa kii la ne woon ah xaalis la ne woon kon ñu ne loolu day wane ne kon affaire bi. man naa nekk mais ñoom le fait que ñu tere woon ci xadiis yi la utiliser xaalis ak lii ndax yonent bi léegi loolu mooy est-ce que yonent bi day def lu ñu sib kon xam nga loolu mooy laaj bi kon yow boo nee yonent bi sallallahu alayhi naan dañu ko mën naa nekk mais dañ koo sib ndax yonent bi sallallahu alayhi da koo def kon loolu yow sa raisonnement mën na laa yóbbu ci nga ne ah mais kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam leen da ngeen a bëgg a wax kon moom day def lu ñu si non bu boobaa dañ naan la comme comme naan xam nga naan naan na lim yàgg lu la def mooy da naan toog mais naan na taxaw mais tamit tuur ndox nii tuur ndox mooy dem ci wanag ak yi tuur ndox moom lim doon def ndax yaay Aisha radiyallahu anha da ne képp ku leen ne Yonent bi sallallahu alayhi dafa tuur ndox taxaw bu leen ko dëggal ah Xudayfa radiyallahu ta'ala anhu ne mooy Xudayfa ibn al-Yaman gis nañ ko ci hadith bi Xudayfa premier hadith bi mu ne man ànd naa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa ata subatata qawmin fa bala qa'iman man a Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd nañu mu ñëw ci benn sën sën mooy dépôt dépôt dépotoir yi ñuy def mba mbali yi voilà déchetterie yi moo xam yu mel noonu foo xam ne daal benn bërëb la ci côté àll bi noonu fu ñu demoon mais ay dafa jege ay nit ñoo ko moom mooy ñii dëkkoon côté rek mu ne mu tuur ndox taxaw nga gis ne léegi mooy dañ naan yaa Aisha radiyallahu ta'ala moom li mu lan la wax moom li mu li mu gis la wax mooy moom ndax li mu gis yonent saa sax masa def mooy lii moo tax mu ne ku leen wax ne am na contraire bi bu leen ko dëggal te loolu règle bi da ne musbitu muqaddamun ala nafi ki nga xam ne moom mooy saxal ne lii am na te mu nekk xam nga saxaaba yi ñoom ñëpp a nekk fiqa mooy ne kooku la ñuy jiital ci kaw ki nga xam ne da lool dafa dàq ne lool amul woon ndax ku nekk da ngaa waxe ci li nga xam moom comme que kër gi rek la doon nekk te kër ga lool rek la fa yonent sallallahu alayhi wasallam kii nag ànd naa moom pour kër gi gis mu tuur ndox taxaw mais nag bu boobaa dañ naan la tuur ndox taxaw kon dara newu ci wala liñ la mën a wax lu ci gën mooy dañ koo si léegi mooy mooy loolu yii nii yëpp ay exemple la ci est ce que kon day def lu ñu sit bu boobaa dañ naan la yonent bi sallallahu alayhi def lu ñu sib mooy ne lii moom lañuy ñuy def mooy le fait que di naan toog loolu moo gën mais la fait mu naan taxaw wala mu tuur ndox taxaw wala mu def yii nii loolu day wane ne lii mën naa nekk te yooyu il fallait moom mu def ko ngir leeral ko xeetam ngir ñu xam ne lii mën naa nekk ci kaw loolu moom ci moom nekkul lu ñu sit mais ñun ñi nga ci ñun dañu naan ko dañ koy tuddee sit mais sit ñu bañ a xam ne sit duñu lu xaram mooy daal bu dee aw ma leneen lu dul lii ci boobaa laa koy def wala laay koy utiliser ñoom ci kaw loolu la jumhur ñuy waxe loolu euh, contrairement ak xanafiye yi ñoom nee nañu affaire bi kenn sib sax amu ci moom voilà léegi cinquième bi mooy léegi euh, waa bu des ci masala bu ñu jóge mooy bu dee nag waa ji fi mu fi mu réparé mooy fi ñuy naane mooy comme kii bi nii mu jël contour bi ñuy naane affaire bi moom foofu la réparé bu dee foofu moom koy boobu moom day xaram ndax day mel ni moom kuy naane la walla ndax fi muy naane noonu or la wala xaalis xaalis la xaalis la moom bu boobaa lañ koy ñoom mooy jumhur loolu lañu wax ñoom lool loolu lañ tënk affaire léegi euh, <coughs> mooy euh, cinquième bi mooy est-ce léegi bu dee ne am na ñoom lu tuuti dañ nekk à condition muy o liñ koy réparer muy euh, xaalis bi mu nekk lu tuuti léegi bu dee nag dafa bari lu ciy nekk mooy bu dee bu dee kay dañ ne la à condition mu nekk lu tuuti kon bu baree na muy def mooy day xaram kon bu baree dafay xaraam rawatina nag bu dee nag pour pour ay taara la tax voilà bi ñu tegu muy sixième bi léegi mooy ana lan nan la ñuy xam ne comme que bari la ñu wax lu bari léegi lu bari nan lañ koy nan lañ koy natte nan la ñuy xamee ne lii bari na walla bariwul dafa am ñu ne wax bu njëkk bi mooy ne affaire lool ci aada lañ koy tëg buñ nee ci aada nag. mooy ne jàppal ne dina différencier wu selon tribu wala solo peuple wala selon nation mooy man na différencier wu le fait lii bari na wala bariwul wala tax quartier quartier boo xam ne jàpp nañ ne ñoom lii nii bariwul non lii kii lu mu def ñu ne lii mais kii lu mu def garaawul lii du dara par exemple nga ñëw ci séeréer yi ñuy àtte benn waaye ñu ne mais kii lu mu def ba ngeen koy sonal nii ñu ne kii de lii la wax ñu ne mais loolu rek la ñu ne waaw mais loolu garaawu nga dem ci joolaa yi nga ne leen mu ne ñu ne waa ji lu mu wax ñu ne lii la wax mu ne waay kii kii kii kii deen ko bu yàgg ndax la ndax affaire yooyu affaire u aadal kon nag li ñuy xome lu bareek lu tuuti mooy ne wax bu njëkk bi mooy dañuy xool affaire ci aada lañ koy teg ndax xam nga raw bokk ci qaa'ida yi gën a mat us euh, qawaa'idul fiqhiyya yi mooy al-aadatu muhakkama xam suñ leen ko doon leeral euh, keroog <coughs> mooy aada aada dañ koy atteloo mooy sharia bari na yu muy wax yoo xam ne du ko préciser bu ko préciser wul nag comme comme ay ay euh, naka lañuy def yi muy wax yu bari naan bil ma'ruf ngeen def ko ci njekk nga xam ne du préciser njekk lool mooy lan nan lañ koy defee bu boobaa dañuy bàyyi nit ñi ci seen bopp ñoom li nga xam ne loolu la ñu yàgg di doxale ngir réparer loolu wala indiwaat jàmm ñoom ñu def loolu mais l'essentiel mooy li yàlla bëgg na am léegi nag ñu ngeen di def ba def ko na ngeen seet selon yan moyens ngeen di utiliser à condition ma nga nekk moyens yu xaram kon ñoom ñu ne kon aada la ñuy xool bu dee ñii jàpp nañ ne comme ñu indi benn bool boo xam ne dañ ko réparé or ñu wan ko waat waa Lyon septième ne leen waa yéen benn groupe rek wala ci ñoom mais lii jàpp ngeen ne or bi bari naam bariwul ñu ne non lii bariwul ñu ne kon ci ñii garaawul bu ñu demee Lyon huitième ñoom ñu ne ah non lii bari na lii quand même kon ñooñu ay xaraam ci ñoom ñi ci des ne non non non ni ñuy xamee bari ni ñuy xamee bari mooy bu dee dafa sori mu koy gis boo xoolee ndab li rek gis or wala xaalis bi gis xaalis bi bu la soree am ñu wax loolu ne ñoom noonu la ñuy xamee ndax bari naam bariwul am ñu ne non non lu bariwul daal ak loolu mooy bu dee dafa jël benn partie comme ñu ne partie gauche bi yépp or la noo xaalis la bu boobaa ñu ne ci kaw loolu lay lay xaraam wala kubéer gi yëpp xaalis la ñu ne bu boobaa lay nekk lu xaraam mais li gën a dëgër mooy aada bi ñu ne aada lañ koy xool ndax qaida boobu ak yu bari yi nga xam ne l'islam da koy bàyyee aada li jën ci ko bi ci tegu muy septième bi léegi lan mooy aajo <coughs> est aajo mooy extrême nécessité ndax comme dañ naan la balan koo mooy bu dee da am aajo def ko mooy besoin besoin lay tekki mooy ne daal saa dee lépp loo xam ne dama cee soxla réparer comme ma toog sama ndab wadd léegi yàqu le fait que am naa besoin réparer ko loolu rek doy na mooy li nga doon wax sànq li nga doon laaj naan est am na quantité boo xam ne comme comme non bu dee dama koo def noonu mooy na am aajo rek ak nu aajo aajowoo loolu moo tax bunt bi nii ñu tuddee ko lan réparation ak taaral nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yematuñ ci affaire bi ne répa pour réparation rek la mais dañ cee dugal taaral ndax affaire u aajo xam nga besoin moo gën a moo gën a suufe nécessité ndax nécessité moo gën a nécessité mooy lu man da ñàkk alors que besoin moo tax loolu moo tax pyramide des besoins yi di yokk da ñëw nu nu àddina bi gën a xam nga temps yi PlayStation amul woon booy yi doonuñ la woon sonal PlayStation mais léegi comme que am na tablette am booy boo fi am bu bu góorgóorloo ci école bi rek ne maman jëndal moo wala baay jëndal ma mais bu imaginer booy yi doon dund quatre-vingt-dix lool bokku woon seeni affaire ndax la loolu amuloo woon mooy ne day gën a bari léegi rek affaire bi ci besoin rek la teg mooy bu dee daal soxla naa lii daal bëgg naa réparer foofu rek lañ ko teg. ndax xaalis comme li ma waxoon sànq kii wa ngi fi woon lu mu tudd euh, weñ weñ a ngi fi woon te weñ bu ñuul te utiliser wu ko woon utiliser yi te looloo ginoon a yomb léegi nag bi ci tegu mooy mooy est-ce nag léegi bu dee nopp kii bi nu mu tudd euh, nopp cin bi nopp cin bi bu dee dafa nekk en <coughs> xaalis wala or est-ce loolu dagan naan déet ndab loolu mooy ne dañ naan lool lool dara newu ci ndax lan ndax newul ci biir ndab mooy ci yi la nekk ba mu des nag bu dee ba mu des bu dee nag dafa bari lool wala mu nekk kubéer non bu boobaa nag day xaram bu boobaa mënoo ko utiliser mais bu dee caq yi nekk ak yi ñuy jàpp yooyu non loolu dara newul mais bu dee dafa bari selon li ñu waxoon sànq nan la ñuy xamee bari ak tamit mu nekk couvert comme couvert ndab loo xam ne couvert bi or la wala wala xaalis bu boobaa lool man da nekk bi ci tegu nag mooy est-ce que léegi <coughs> comme que xam nga hadis bi moom dana réparation ci ak xaalis la léegi est-ce que or moom ba man na ci day ciy duggaale wala déet dañ naan la or moom bokkul réparer or mooy mën da nekk ndax a ah, <coughs> oh, xaalis la utiliser te utiliser wu lool te or moo gën moo gën a kaw la fait que utiliser bi mu utiliser rek ci lañ man a yem mooy ne kon man manumaa jël fil d'or di ko utiliser noonu xam nga fil d'or nag laa wax bokkul ak masala bii ñëw après mooy loo xam ne dañ ko ci suuf xam nga buñ nee la fil comme comme ñaaru fil de fer mais en or loolu mooy matière bi yëpp or la bokkul ak masala bi ci nag voilà moom moo ci tegu mooy léegi lan mooy différence entre almatliyu talaa talaa arabe bu nee talaa mooy peintre dafay dafay mooy bi li muy def li muy def li muy lay affaire bi di peinture loolu mooy talaa léegi mooy ndax dañoo jàpp ne or bi nga xam ne wala lam bi nga xam ne dañ koy sóob c'est comme si waa ji da ko ci peinture rek léegi est mooy différence kañ lay baax ak tamit bu ma ñëwee jàkka joo xam ne dóom bi dóom bi comme Jérusalem ay Makka buntu Kaaba gi nga xam ne or buntu yoo ñuy def nga gis ne lii da lay leer ni lii moom or la mais ñii xamuñ dara ñu def lii nan la ñuy kii bi di doom ñu koy def en or or baaxul <coughs> na la non <coughs> affaire bi mooy dafa am ñaari affaire bu dee almatliyu mooy bu dee dama cee def couche bi comme buntu comme ma jël benn buntu boo xam dama ko defar ba pare xóoyal or bi sotti ko ci noonu moo xam ni ko ci spécialiste yi dafa xam ñoom dañ koy def xam ne day briller boo ko gisee bu dee ne bu xoosee waaj boo xoosee bunt bi affaire bi liy wàcc mën na ko récupérer waat loolu moom day xaram moom loolu mooy almatli mooy bu dee man nga récupérer boo xoosee kii bi mën nga ko récupérer utiliser waat ko or bi bu boobaa day bu dee nag yow boo ko uti boo ko xoosee day seey wala boo mënoo ko utiliser waat bu boobaa day dagal loolu nag ngay moom lañ utiliser ci doom yi buntu kaaba ji yooyu moo tax ñu def ko noonu boo ko gisee da ngay foog ne buntu bi yëpp or la du lool dañ ko cee lu ñu la noonu rek. ci taw loolu lay dagane mais bu dul woon loolu mooy ne day xaraam ndax bu dee dafa am couche couche boo xam ne da nga koy mën a récupérer bu boobaa loolu du mën a nekk. yow gis ne loolu day différencier wu ak fil daar bi ñu waxoon ndax fil d'or mooy affaire bi lépp or la alors que lii mooy ab couche la rek lam bi nga xam ne waa ji da koo defar tëgg bi da koo defar a pare tàngal kii or bi ba kii nickel bi sóob ci noonu plaqué plaqué or. su boobaa plaqué or bi moom bu dee ne or bi noonu de toute façon même waa ji sax bu ko bëggoon a dindi di ko utiliser dootu ko man bu boobaa plaqué or day baax mais xam nga plaqué or yi ñuy wax moom bu dee jigéen bu dee jigéen moom or bi sax takku ko dara newu mais pour ci noonu lañuy lañuy tàqale euh, mooy différence bi am entre al matli ak al mawt kon matli bu dee day koy mën a xoos am couche bi récupérer loolu li ciy ruuse bu boobaa day xaraam ndax affaire bi or la du ci doon alors que bu doon da nga ko cee xoos def noonu te boo ko xoosee yow affaire bi seeyee noonu mooy mënatoo ko récupérer bu boobaa day dagal bi ñu tegu nag <coughs> loolu mooy yi nga xam ne boo ko xam nga bala nga ko def da koy lakk yii nii. mooy il faut nga lakk or bi am nekk ndox yaaru ndox yooyu nga doo ko laso def doo ko utiliser ah léegi nag almatliyu kon loolu mooy différence bi ak almumawa ah mu des lenn muy xanafiya yi rahmatullah alayhi mooy bu dee ne euh, affaire bi léegi li ma ci li ma ci li ma ci def noonu mooy or bi ma ci moo xam or wala xaalis bi ma ci peinture ah bu dee ne manuñu koo deta tàqali ak affaire bi ak moo xam buntu la wala jaaro la wala lam la manuñu koo mooy manuma koo dindi lu dul affaire bi yàqu walla mooy ne affaire bi produit bi may bëgg a dindi yàqu wala boo bool bi bu dee bool la bool bi ci boppam yàqu ñoom ñu ne Hanafiya yi ne ak Maliki yi bu lool nag moom mooy man nga ko utiliser ndax comme que affaire bi mënatoo koo dindi non loolu dara newu ci comme que mënatoo dindi affaire or bi fexe nga ko dindi mais ma leer na la boo ko dindee soit or bi day kii ndab li ci boppam mooy yàqu ñoom ñu ne loolu mën naa kon muy Hanafiye yi ak Maliki yi léegi nag mais Hanafiye yi rahmatullah dañ ne à condition bu difficile il faut dindi bi. mu leer na ne naa ci sonn sonn boo xamante ne nii pour mu deñ bu boobaa dañ la mën naa nekk Maalik rahmatullah ne loolu loolu lépp jaru ko moom daal bu dee affaire bi euh, naq pour dindi ko daal day jafe wala man da nekk loolu loolu jeex na mooy amul liñ ci sonnam doo ci sonn jarul a seet li ëpp seet loolu nag ci li ëpp sa njort lay nekk ndax bu dee yow bu nekk il faut nga ko door koo kii mooy yëpp a yàqoo doore xam nga làmp yii nii yii nii euh, ampoule yi bu dee gaa yi xam nga ñu koy defar mënuñoo tester yëpp chaîne bi yëpp la ñuy tester yëpp lañuy ñuy tester pour door koo génn ñooñ kañ lañuy pare mooy ne dañuy ki de noonu lay demee ñoom ñu ne kon affaire bi lool la mooy bu dee daal jàpp nañ ni affaire bi man da nekk te day jafe lool lool xanafi yi ñoo ci teg charte yooyu ne bu dee day jafe lool moom bu boobaa mën naa nekk nga utiliser soog ko nag Hanaabila yi moom ñoom à chaque fois dañ naan xaraam na xaraam na xaraam xam nga Hanbali yi rahmatullah alayhi ñoom seen ngir ci côté bii ñoom ñoo ci gën a noppalu ndax ñoom buñ ne ñoom bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam teree benn ñoom dañuy xool tere nañu daal duñu fi xool ndax mooy xaayida bi ñu gisoon alim na yu yàqari fasaadu am la est ce que bu tere mais sauf que lii xam nga lii dafa leerul moo tax ndax masala bi leerul mooy affaire la yoo xamante ne nii mooy dafa jaxasoo xam nga leen saa salaam moom dafa réparé la dafa réparé mais lii nag mooy bu dee mbir mi da nekk ñoom ñu ne comme que xaalis ak or daal ma ne xaalis bi daal dafa tere woon yooyu kon ñun du ñu fi nekk di xool ay jafe naam yomb naam dinañ ko kii xaraam na mu jeex. kon mazhab ah mooy xam hanbali bi moo ci gën a moom moom moom deux coups ay affaire sotti na hanafi léegi nag shafi'i rahmatullah ñu ne ñoom dañoo dañoo sib affaire bi xam nga maliki yi ñoom dañ ne ak hanafi yi bu dee ne day naqari dindi pour tàqali leen hanafi yi ne bu dee day naqari lool day jafe lool ci lay bu boobaa mën naa nekk xana ma shafi'i rahmatullah ñoom dañ ne dañu koo sib ñoom affaire bi dañ koo sib ndax lan bu dee dafa nekk a condition mu nekk lan xaalis mu bañ a nekk or te ñoom nag li ñu wax sax moo gin a dëgër ndax or ndax réparation yi ñu tudd ci xadiis bi yépp bi makaana shaabi silsilatan min batin la ñoom ñu ne xaalis la mais bu dee or moom or ci boppam day xaraam te loolu nag moo gën a dëgër ndax xadiis bi loolu la wax boole wu ci woon or kon nag ku ko ci boole ku nekk mooy da nga koo xaw a te lii dafa leer mooy ne xaalis la wax ñoom bëgguñu ko fee jalgati di dem comme que daal xaalis la kon or moo gën a cher te moo gën a féete kaw kon loolu day xaram <coughs> kon léegi onzième bi nag mooy lan mooy àtteey ndab loo xam ne ndabu or wala xaalis moo xam ne nag cette fois-ci ndab li ci boppam moom ndabu or la mooy kaas benn kaas boo xam ne or la moom xam nga am nañu ko yàlla kaas boo xam ne or la ci lay naane yu teddam yi mu jàpp ne daa tedd ci moom mooy bu dee kàccoor moom am na jullit mën naa nekk kàccoor mën na nekk jullit bu kàccoor di ci naan ay liqueur walla yooyu nga xam ne moom nee na yooyu kaas yu ndaw yooyu ñoom moom or la nee comme que dégg naa gars yi di tere or te sama kër sëriñ si dañ fiy ñëw ñu tedd ñi dañ fiy ñëw naa ko léegi nag suuf comme ni def plaqué naa ko plaqué kii nickel bu ko defee ñoom bu ñu ko gisee duñ xam ni mu demee est loolu mën naa nekk mbir ah loolu nag mooy ne lépp ci borom xam-xam yi dañ ne dafa xaraam ndax or mais affaire bi or la yéen ndam or la bu ñu plaqué xaalis mais ki non li ci des or la wala xaalis mooy ndam li yëpp soit mu nekk ndamu orul kese wala ndamu xaalis kese ma plaqué ko nickel ñu ne mais loolu dafa xaram ndax cosaanam ci boppam ndam li ndam li ci boppam boobu or la wala xaalis benn la ci li ci kaw dañ ko cee teg couche la rek te loolu boo gën a dëgg am nag ay mbooloo ci Shafi'i rahmatullah ñu ne non loolu dara newu ci ndax ñoom fi ñu teg seen wax mooy bi ñu doon gis euh, cause yi tax ñu tere ndabu xaalis ak or xam nga am nañu ne woon ndax affaire bi dafa dafa lan or bi dafa nekk loo xam ne ay wanewulaat genre wanewoog ak réy-réylu ñoom ñu ne mais loolu deñ na ndabu or bi waa ji kay bu ko sóobee mu nekk nickel nekk ci kaw mun boo ko gisee da ngay foog ne nickel la affaire bi deñ na ñi ci def leen déedéet ndax yéen moo loo tax tax sànq malaan la am na sax ñu ci bari daa kooruñu sax ci cause boobu ne moo tax ndax bu doon cause mais tamit comme que àtte man naa am cause yu bari looloo taxoon ñoom seen li ñu wax noonu am na part de vérité le fait ñu ne loolu de toute façon nga nekk dëkk boo xam ne ñu ëpp ay pauvre lañu yow buñ duggee sa kër ay ndabi or tableau d'art yoo xam ne or la ci am na yooyu. sa kër rek kay melax bu jant bi génnee ndax ku kii bu même kii sax buntu yi sax mu def kii ci wërale or xam nga yooyu ñoom ñu ne woon nag loolu lañ ciy tere dafa am ñu jone woon looloo tax comme que Shafi'i rahmatullah daanaka ñoom ñoo waxoon lool mooy mbooloo moom ci ñoom ñoo indi woon euh, cause boobu ñu ne comme que nag cause boobu dàqu na te àtte yi cause bi wu deñee àtte bi day dellu ñu ne leen non non fii doxu fi ndax cosaanu affaire bi yow ndam li nga yor or la ba léegi te sax sa pause boobu nga wax même buñ la ko mayee benn duñ la ko may ndax jamaa moo gën a moo gën a garaaw boobu te jamaa kenn euh, kiiwu ko xaraamalu ko sa cause boobu nga wax bu dee yow dañoo cee ànd ak yow tenir compte ci lool rek kon dañuy xaraamal jamaa te jamaa man ak yow d'accord nañ ne kenn terewu ko kon nag naka te jamaa wane jamaa di ko di ko sol comme ni people yi di def wala yéen comme ci kàccoor yi rek nga xam ne ñoo léegi wane jamaa ak wane or bu gën a bu gën bu gën euh, kii nekk ci jet set bi ban moo gën a jege jet bi mooy or bi mooy ci jamaa bi ñu ne yow yéen ñi wax loolu naan affaire ngir extra vacance bi la ñuy xam ngeen ne yéen jamaa moo gën a garaaw te yéen yéen terewu ngeen jamaa ñu nit bokk nañ d'accord ne jamaa bu terewuñu ko mais kon naka ngeen bëgg a waxee ne or bi te jamaawa gën a garaw kon yéen seen cause boobu même buñ leen ko mayee sax mooy des na moo tax li gën a dëgër mooy ne ku fi am kaas wala ndab wala nu man di demee plate assiette boo xam ne walla lal sax lalu poor nga ñëw ne ah sëriñ seen koy tere kon naa naa yóbbu ci waa ji mu sóobal ma ko mu defal ma nga xam ne ku gisa ci nickel nga koy foog dañ laa lal bi ci boppam dafa xaram ndax lalu or la lii couche la rek buñ ci teg ñoom nag ñu leen ñoom mooy mbooloo woon ci saa fi ramatala dañ naan la non ndax affaire bi nëbbu na affaire bi feeñatu ne leen déedéet affaire bi du loolu. léegi bi ci tegu muy douzième masala bi ah mooy léegi lan mooy àtteey ndab li nga xam ne ndabu mix la léegi or ak xaalis moo xam waa ji dafa jël or beeg xaalis bi jaxase. Euh, mooy euh, tëgg bi kiy defar ndab yi mu jël or def cinq cinq grammes wala cinq grammes xaalis cinq grammes or jaxase leen defar ci benn kaas est-ce que kaas dagan na am déet naan la kaas boobu daganul ndax or ak xaalis dañ xaalis yi dañ koo tere woon nekkul ne dañ koo tere séparément bu ñu que c'est bu ñu boole bu ñu bokkee dara newu ci non bu ñu bokkee ñoo yem lool benn léegi nag mu des waa léegi ndab loo xam ne dañ koy tere benn waay bu dóor a toog fii rek dégg suñ Moustapha wax ko mu ne ah kon baax man am sama waay ji ndabu oor la yor attends bu may ñibbi tey tey du ma fanaan ci lal fekk ma toj fekk tojuma ka kii bi ndax tamit yonent bi sallallahu alayhi waxoon ku gis lu dul noonu nga dindi ko sa loxo da nga ko changer ak sa loxo boo ko manul nga changer ko salan sa làmmiñ boo ko manul na la metti moom mu ne comme que man waa ji sama waay li ëpp ma doole fen man man naa koo changer ak sama loxo bu ma demee tey moom du ma tëddi ci lal fekk tojuma kaasu oram mu dem fekk dóor ci kuur tës mu toj waa ji nag di ko réclamer est-ce que waa ji moom daa war a fay wala warul a fay loolu mooy laaj bi benn ngoog guitariste la musulman guitariste wala sax euh, ku dul musulman guitariste xëy na Bob Marley ma neex may kii di benn waay ñëw rajaxe ko ne ma ndax lii dafa xaram léegi waa ji day fay wala du fay dañ naan la kooku dara la dul fay <coughs> waa ji takk affaire hmm. du fay kenn du ko teg daan bi mooy fekk na kaasu or waa ji rajaxe ko dóor ko mu tas moom du fay mais xam nga lu tax <laughs> léegi nag du fay tekkiwul ne waa ji du ñu ko def daal mooy <laughs> mooy ne buñ ne woon kenn bi ku def loolu par exemple dañuy dagg sa loxo moom bu ko defee kenn du dagg loxo mais nag juge bi mën na ne comme que yow affaire bi dafa xaram dafa li tax lu tax du fay mooy ni waa ji da moom xam nga adamul milki ya dafa am ci l'islam waaleykum salaam mooy l'islam dafa jàpp yàlla bu ne xaraam par exemple sàngara dafa xaraam mooy ne ab jullit warul mooy ne c'est impossible jullit am sàngara ñu naan bitéelu rom bi wala whisky bi moom moo ko moom mooy l'islam ko moom jàppul ne loolu mën naa nekk comme que jàppul ne yow loolu mooy mooy jullit bi mënatu koo am mooy lu l'islam xaraamal rek day jàpp ne kon ku ñuy jullit waratu koo am léegi nag comme que waratu koo am xam nga lu may réclamer lu nekk dafa fekk ma moom ko boo ñëwee nag juge bi danaan la ah yàlla de nee na moomoo ko comme que moo moo ko nag mënuñ laa rembourser dara nee nag yow euh, ne waa yow nag le fait que sax nga violer domicile am dugg këram def lii gaa duñ la dóor pe bu doon pen boo xam ne bu équivalent ak loolu bu doon lu dagan la duñ la ko teg mais nag moom mën naa xool juge bi mën naa xool façon yarin boo xam ne moom la koy yare ngir tamit bu ëllëgee ndax xam nga loolu euh, ku ku ku li xadiis boobu wax ku gis euh, lu dul noonu nga changé ko ak sa loxo mais loolu mooy mooy ñu am pouvoir loolu mooy ñu am pouvoir waaw waaw non loolu xaraamul non lii ndab li lañ wax waaw waaw waaw ah la bay waa loolu mooy wax hmm. mooy ne la fekk ñu tere ndabu or ndabu or nag góor ak jigéen a ci jigéen takkaay lañ ko permettre te du pour dem gàmm du pour dem daayira du pour dem seeti sëriñ bi na wala sëriñ bee fay ñëw ñu koy accueillir loolu moom du pour du pour loolu moom loolu moom leer na moom d'office waaw non pour jëkkër rek mais je veux dire kon góor mën na koo jaay xam nga ndabul or lañ la wax ndab mooy bu nekk xoola ustensile comme bool bu ñuy lekke ndax bool bu ñuy lekke manoo ne dama ko fay teg noonu waaw ah man toujours man waaw waaw kay looloo ndax bu ko tojee or baa ngi fi. waa ji waaw bu ñëwee toj ndax bu dee bu dee yu mel noonu. mais ndax lingot d'or nit man na ko am te tamit li tax du fay mooy ne moom or bi disparaître da koo toj rek or baa ngi fi du fay dara te li jiitu woon mooy ne waa ji sax da ko waru woon a am mooy ndabu or que ça soit julli ci yéefare ci yépp surtout li jumhur ne euh, yéefar yi dañ leen di àtte ci furon charia loolu mooy lan mooy ne mooy mooy ne usulu buñ ne nee usulu sharia mooy ay gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi gëm malaaka yi gëm yawmal xiyaama ak yooyu yooyu moom boroom xam-xam yépp rahmatullah alayhim d'accord nañ ne looloo tax sax yéeféer yi di dem safara te du ñu fa génn abadan lool ñépp a ci d'accord mais léegi est-ce que bu julli jotee julliwul koor jot woorul mu mën a dem aji màkk am lépp santé beeg moyens yi defu ko est-ce que day am bàkkaar le fait defu ko lool mooy furooy léegi nag lépp ci waroon xam-xam yi rahmatullah dañ ne day am bàkkaar mooy ne julli bu jotee fii yéeféer bi julliwul moom yow xiyaam dinañ ko mbugal non seulement le fait que mu nekk yéeféer mais le fait que julliwul woon tamit te loolu moo dina dëgër loolu dinañ ko gis ci usul bi mooy alil kuffaaru muxaatabuuna bi umuur bi fi bi furu' ash-shari'ati am la ndax yéeféer yi dañ leen di àtteloo ci cari euh, sharia wala la mooy julleeg ay or ak bu ko deful mooy julli jot julliwul ndax de toute façon ñoom ñu ne nag dañ koy mbugal yawmal qiyaam plus le fait que gëmul woon yàlla dinañ ko mbugal jour bu nekk lan moo tax julliwul woon ramadan bu nekk lu tax julliwul kooku mooy or koor gi moo tax lu tax woorul woon ajj ba mu ko lu tax defu ko léegi loolu moo tax ak àtte bii nii que ça soit bee moom plate or bee ci yem wala ab julli ko moom waa ji bu ko dëbbee dara la doon fay leen nag ndax lu tax mooy or bi da koo tas mais or baa ngi fi man na koy utiliser waat bi naawul mais nag mooy li ma leen wax rek waa ji tamit le ma moom bu dee yu mel noonu juge man naa xool en tout cas benn peine moom du côté loolu day dugg ci tanzir lay dugg ndax ndax ndax euh, l'islam dafa bàyyi dafa am yoo xam ne amul peine amul dara ku ko fi def nag juge bi mooy xool juge musulman bi mooy xool li yelloog moom wala li mu jàppale ne bu ko tegee de dina corriger affaire bi mu teg ko comme ñu ñëw benn dëkk nga xam ne. fason mbonte benn façon benn benn benn ci façon mbonte yu bees yi amu fa moodu moodu andi ko fa moom léegi xam nga loolu l'islam waxul fenn bu bu bu bu ku fi de yenn comme waa kay nañ jël exemple comme Soudan xam nga masoon na am Soudan mas naa ko dégg bi à xaw ma ñu ne juge bi dañ ne dañuy duma ndaw si ndax ndaw si moo fa sol jiin jiin seere ba média yi di kaas mhm. mais loolu lu mën a nekk yow ci l'islam mooy lan mooy ne ndax fii kenn xamu fi yooyu kenn masu ko fee def moo fi indi loo xam ne baaxul te l'islam indiwul pen ci ku def loolu juge bi lañuy bàyyi mu xool naka la koy régler bu dee ne jàpp na ne bu ko woowee ci néeg tête à wax ak moom na ko yii nag xam nga dëkk bi kii mu bàyyi loolu baax na bu xamee ne kii loolu doyul moom dañ ko war a tëj deux ans wala trois mois moo xam moom mooy xoola te bu ko defee noonu la bu nee ne kii il faut ñu ko ñetti yar ngir mu bàyyi ko baax na tamit bu ko kenn jabul yi xoolal ma rek amul ci alxuraan mu koy def mais c'est loolu mooy tanzir tanzir la tudd loolu nag mooy ne ku yàq yu mel noonu juge bi ci cadre boobu mën naa xool ak yow mais pen moom du la ko teg te waa ji dara la dul fay ndax or bi mu toj mooy ne na li ndax euh, mooy li ma wax sànk rek mooy buñ la teree da l'islam bu ne lii xaraam na jàpp na ne kenn waru koo moom te moomul xam nga man manumaa ñëw dem dem même fii nii dem palais de justice indi benn waaye ne juge bi man kat kii moom damaa damaa yà daa am lu mu yàq wala damaa yàqal dara ma ne ko lan la la yàqal mu ma tudd loo xam ne man moom ma ko te état bi moomu te gisuñu ku ko moom kooku lan la ko koy mais bàyyil kii mu dem yoona xam nga imaginer mu ne man dama koo romb fële benn terrain la nii mu ñëw ma di gis ko muy muy dagg ñax yi te yow dagg ñax yi bu doon bu doon gisa ko moom manoon na nekk lu garaaw ci waa ji ndax bëggul noonu lu ko bëggee ñu xool foofu état bi moomu ko presque kenn moomu mais danaan ko mais yow bàyyi kii ndax moomoo ko li ngay koo moomul l'islam tamit noonu la day jàpp ne yow mbir mi da koo moomul propriété moo ci amul lu propriété amul nag yow kenn du la fay dara léegi nga ne. ndaw oo ko waaw or bi def liaison bi sànga ko def ndax kii nu mu tudd or or l'islam da tere ci mooy sàngara moom da ne sàngara dafa nekk lan da koo xaraamal innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu ak lan ak lan rijsun voilà min amali shaytaani fajtanibuhu kooku moom dafa xaraamal sàngara dunku or nag yàlla neewul or wala hadis yi neewuñ or dafa xaraam du mbir mi ci boppam ah voilà du ne or boppam lañu xaraamal alors que sàngara loolu la mooy voilà mooy li wax nii ndax dafa am yoo xam ne dañ leen a tere ndax seen jëm mooy ndax le fait ñoom la mbaam xuux le fait muy mbaam xuux lañ ko tere sàngara le fait que muy sàngara lañu ko tere alors que or du le fait mu nekk or lañu ko tere est-ce que gis nga différence bi mooy mbaam xuux moom juddu la nekk baam xuux rek c'est xaraam moom alors que or nekkul ne or la nii rek dafa xaraam mooy dañuy xool waa ji nan la ciy jëfandikoo bu dee waa ji da koo yor ngir di ko jaay mën naa nekk mais bu dee da koo jël di ko utilise ku góor gi bu boobaa day xaraam ci moom mooy lan mooy moom dañoo bañ mu koy utiliser mais mën na koo jaay te tamit mën na koo defar ay lam ay ci di ko jaay jigéen ñi loolu dara newu ci wala di ko jaay góor ñi nga xam ne ñoom dañ koy jënd ngir seeni soxna mais bu la leeree ne waa ji moom peut-être moom esprit góor jigéen la yor tem boo ko jaayee lam yi moo koy takk fii di dem ci seen euh, euh, pride yooyu gay pride yooyu di di taxawaalu kooku day xaraam mooy ne jaay or bi ci bague bi xaraamul en tant que moom mais ki koy jaay la leer na ne man mu di dikk nii moom bu ma koy jaay suba am nañu manifestation da koy sol di wanew bokkul ak koo xam ne da koo jënd ngir jox ko ay soxnaam wala ay ay ay ay sœur am xoola ah yeneen yi am ci yooyu te boo gisee même même or bi xam nga dañ koo tere utiliser ci góor xaalis bi lu matul six grammes ci ci bague Euh, wala mu yem fa mooy sib nañu ko mais jigéen ñi kenn terewu leen ko alors que mbaam xuux amul daganal nañ ko partie population bi ñii noonu loolu amu ci ndax ci jëmmam moom lañ xaraamal xoola soit c'est la même chose ak soit soit dagan na ci jigéen ñi ci góor ñi lañ koo xaraamal yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, Seydina Omar radiyallahu anhu dafa gis benn waay euh, fàtte boo xam ne moom da doon wër ci ci buur yi ci buur yi temps yooyu jënd di ñu koy may ay addiye ay suwaaw ak yooyu ak yu mel noonu damay dem daal mu fay def mais dañ ko doon jox ay cadeau yu bari bu ko jëlee nag suwaaye yooyu day ñëw Medina voilà saa ci laaj boo di ko jaay. benn jour mu ñëw di ko jaay yëpp euh, Seydina Omar ma anhu gis ko ci côté jàkka ji mu ci buntu jàkka muy romb noonu. fekk mu génn ànd ak yonent sallallahu alayhi mu ne ko jëndal yére yi boo ko jëndee nga sol ko bu ko defee nga sol ko ngir délégation yi mu ñuy ñëw nga leen di teeroo ak yére yu rafet yi ak tamit bi ci julli pour àjjuma ak yooyu yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw jënd affaire bi euh, mais non non da ko lii nii lii nii nii ñi nga xam ne amuñ benn part amuñ benn cër ci alaaxira ñoo koy sol innama yalbasu hada man laa man laysa lahu xalaaqun yawmal qiyaama ñii sol yi mooy ñi nga xam ne amuñ benn ci loolu mooy yéeféer yi rek mooy ñu gëmul yàlla léegi nga jàpp lool mooy kon jënd ko mu bàyyi benn jour ñu dem ba ay fam wala ay weer wala ay semaine yooyu laay salam recevoir même yére yu mel noonu ay tissu tissu yoo xam ne soie la mu jël yenn yi daggal jox yenn yi Seydina Ali yenn yi mu ne mu jël ne jomal jox Sey jomal jox Omar ñu yóbbul Seydina Omar waa ji da koo andil la ko yeneen saa sala ma ko jox da daw si tiit daw si ah, mais yow keroog nga ne ma lii ku amul benn cër àllaaxira moo koy sol ba nga ma koy may xam nga loolu mooy. ah mbaa du man moom damaa bokk ci ñi sànk ko loolu lay tekki ni léegi mu ne ko déedéet Omar man joxuma la ko ngir nga sol ko dama la koo jox ngir nga jëfandikoo kon lan lañ tere ci góor sol suwaa lañ tere mais jël ko di ko jaay kenn terewu ko mu ne ko dama la ko jox ngir nga jëfandikoo Seydina Omar radiyallahu anhu yónni ko benn ci euh, euh, frère am bu nekkoon màkk ab yéeféer boo xam ne tuubagul mu yónni ko yére yi jox ko léegi nag diñ ma ne mais taxawal pourquoi kon yére yi ñu xaraamal ko pare moom mu koy maye koo xam ne man na koo so dañ naan lan noonu da koo yónnee ngir lan ngir rafetal diggante entre jullit ñi bu ko defee le fait que bu gisee ndax frère am boobu yéeféer la kado yi ñu koy jox man na ko xemmem loo xam ne ñii seen diine ñun waa Makka liñ gis ne ñoom baaxuñu soxor lañ def kii kon bu dëgg te teg ci tamit joxu ko ko ngir mu sol ko ndax même Seydina naa radiyallahu anhu yonent sallallahu alayhi wasallam dama la koo jox ngir nga jox ko say sox na waa kër mais pas pour mu sol ko nga gis ne kon loolu mooy lan mooy ne soit dañu koo tere ci góor lan pour mu sol ko mais terewuñ ko ngir mu jënd ko jox ko ay suyuram soxnaam ñu mel noonu loolu kon terewu ko li ñuy tere mooy mu jël ko sol loolu nag moo am ci or bi nii mooy ne bool bool bool bi bool boo ko xasee defar moom bool mooy soit jullit a ciy lekk wala yéefar rek te comme que dañoo tere bool bi moom mu nekk or moo tax waa ji bu nee ko tas dara du ko fay ndax or baa ngi fi te teg ci loolu kenn waru koo moom alors que bu dee comme liñ seen tali di wax ay léngoo la defar wala bool bi mën na jël bool bi sax soppi ko te le mu toj ko mooy matière bi demul bu dee ay lingots la yor loolu ñu koo toj loolu boo ko defee dañ naan la yow dangaa ngaa tooñ li nga def tooñ bi mooy alalu jàmbur nga fekk nga yàqu ko bu dee or bi kenn mënu koo récupérer yow da ngay uti lu lu mel nii nga fay ko mais bu dee yeeñu mu ngi mel ni rek góor gu amoon yére soie jàllaabe bu rafet am kii teg boo ñëwee lañ set ko. mais doo fay c'est la même yére soit bu góor sol ñu lañ set nga ñëw dagg affaire yi teg fële mooy doo fay léegi nag lan la de juge bi wax après en tout cas kenn du la teg euh, penu ku ku ku ku ku yàq alalu jàmbur ndax mbir mi du alalu jàmbur waa ji da ko waru woon a différence bi am nag entre li ñu doon wax mooy yee dañ leen a tere ngir seen jëmm yi dañ leen a tere pas pour ñoom mais ci ay conditions lañ leen tere mooy góor def sol ko ci loolu lañ ko tere mais jigéen mën na koo sol mais góor gi tamit man na koo yor di ko jaay alors que mbaam xuux moom nga lekk ko nga saraxe ko nga boo ci nga maye ko yépp ci yem dafa xaram moom mook sàngara bi ñoo yem ndax yooyu yooyu yu am solo la ndax euh, lool ci partie am nax yi lañ ko gisoon ci cinquième hadith pour baabul miyaah yooyu yëpp gisoon nañ ko yi nga xam ne dañ leen a tere ndax seen jëmm ak yi nga xam dañ leen a tere ndax condition yi tax ak yi nga xam ne dafa lëkkaloog moom moo tax lool moo tax yi ñu waxoon euh, il a deux semaines comme jaay heure boo xam ne heure noddu euh, deuxième noddu bi noonu tudd àjjuma kuy jaay heure boobu est-ce léegi moom bu jaayee ba pare marchandise euh, bénéfice bi mu am dagan na ko mbir loolu nga gis ne du jaay ci boppam lañ tere du commerce la la l'islam tere mais dañu koo tere ndax heure boobu noonu mu ko defe de ce fait comme que du njaay ci boppam lañ tere mais li ñu tere mooy heure bi mu ko def lañ ne woon bu fi kenn jaay bu boobaa nag mooy ne kon lim ciy am bénéfice bi mu ciy am du nekk loo xam ne dañ naan dafa xaraam alors que mooy cas yi ñu lay wax nii yëpp bu dee xambal yi moom de toute façon xaraam na bu yàgg moom ndax tere nañ ko tere nañu ko amul dafa pour pour jëmmam laa pour lii dafa am condition yooyu amul xaram na xaraam na ndax yooyu mooy différence yi moo tax léeg-léeg c'est vrai que yu am solo la mooy nga xam ne est-ce que mbir mi lu ñu ma tere dañ maa tere montre ndax mo ndax lim doon montre wala dañ ma ko tere ngir ma bañ koo génne beneen moom benn ko benn kon yooyu xam nga loolu bokkul tere nañ ma ma takk montre ak dama la koo tere nga sol ko dugg moom stade bokkul mooy ne kon mën ko sol di dox di dem par di di génn mais bu dee stade laa jëm boobaa lañ ma ko tere kon nga gis ne mooy façon yu mel noonu am tere yoo xam ne mbir mi ci boppam a tax am yoo xam ne leneen a tax baax na léegi kon bu mujj bi kon nag waa ji ci gàttal waaleykum salaam dara la dul fay ko <coughs> mooy kon suñu masala bi ku fekk ndabu jàmbur loolu nag góor ak jigéen a ci yam comme que ndab li moom ndabu or dañ koy tere ndabu xaalis kon ku ko yàq kenn du ko fay loo léegi nag c'est au à le juge moom du léegi ban correction la yaakaar ne boo xam ne bu jàppee ne waa ji dafa violé intimité waajeeg yooyu moom mooy xool loolu mooy xool mais nag kenn du ko tegu pen ndax xaalisu jàmbur wala ndabu ooru jàmbur nga yàq loolu moom amul ndax waa ji da koo warul woon a moom léegi nag bi mujj mooy euh, ndax léegi nit ki yoo xam ne xam nga gis nañu ne nit ki léegi mooy ku góor am na droit kat bàgg boo xam ne matul six grammes wala ci la nag mooy mu bañ koo mat ndax yeneen saa salaam bu mu mat njëgu misxaal te bu mu mat njëgam non bu mu mat misxaal te bu mu ko mooy six grammes léegi léegi bu dee nit ki da ko da mooy takk na bàgg boo xam ne moom kon c'est perdu en xaalis léegi mu ñëw ci robinet bi ubbi yëkk di naan est ce que loolu naan biir dañ naan la bu dee mat na bu dee moom respecté na liñ ko permettre bu boobaa man naa nekk ndax l'islam ko permettre mu takk loolu kon nag bu ci kaw loolu loolu moom dara newu ci mais bu dee da koo ëpp non seulement le fait que takk bi mu ko takkoon dafa xaram mais tamit bi ci naan day xaraam en plus baax na voilà loolu nu moo doon masala yi nga xam ne moo concerne woon fii ci kaw loolu mooy kon jeexal nañu masala fiq yi nga xam ne moo concerne woon ensemble xadiisu baabul aniya walhamdulillah léegi nag mu des usul bee ci des mooy pour insha allah jotaay yële di ñëw euh, te usul bi mooy lan mooy xam nga fiqh biñ doon wax nii mooy du ay wax rek yoo xam ne imaam Maalik laa day toog rek ne euh, der non war naa dagan allay ah, décidé naa ne dagan na déedéet léegi Abu Hanifa toog fële rahimahullah feelu ko man jàpp naa ne dara newu ci ak bind leen dara new ci lool de mooy ne ay texte ak ay règle yu yu leer lañu teg seeni wax texte yi moom bu leeree leer bu leer loolu amul wuute mu ngi mel ku ku ku ku ku génn ku ku kii ku sàcc ñaata ku sàcc ndax dañuy dagg loxo moom déet en tout cas lu mat rebondir na ndax dañuy sàcc dañuy dagg loxo moom déet loolu kenn ci wutewul ku njaaloo ba mu leer mu avoué ñëw taxaw devant le juge est-ce koy dóor yar yi ñu wax loolu kenn wutewul ci ndax dafa leer loolu moom doo dégg ñaan Hanafi bi nee na cent la mais Maliki bi nag nee na nag cent dafa ëpp nañu ko def dix déedéet amul de ndax loolu dafa leer mais yii dafa am yoo texte yoo xam ne dañoo muxtamal mooy dañoo am ay yoo xam ne yii day yenu lii mooy da ngay jàpp ne lii la war a wax yii ne lii la war a wax ñii ne lii la ci war a jublu wala déet ci yu mel noon la wute yi di amee comme dañ naan te ghuslu euh, yawmil jumu'ati waajibun ala kulli muhtalim muhtalim yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne sangu ajjuma pour jour ajjuma farata la waajibun xam nga mooy farata la ngir képp koo xam ne majeur na mu am yeneen texte yoo xam ne day wane ne mbir mi demawul woon léegi képp koo xam ne dafa jàpp ci benn texte bii danaan la moom ajjuma moom kon que ça soit yow da ngay julli jéem julli ji woo comme yawmul juma la wax waxul salaatul juma par force da nga ñépp war a sangu set ko ak foo ndax waajibun dafa leer mais nag boo gisee ne am na hadith yu naan la par exemple euh, man man man tawadda yawmal jumu'ati fa biha wa ni'mat wa wa man ightasala fal ghuslu afdal képp koo xam ne dafa jàpp jour ajjuma fa biha wa ni'mat kooku dañu ko def baax na mooy jàpp dem julli ji mais nag ku sangu set nag kooku moom sangu moo gën nga xam ne kon lañ na ne woon kon farata la fële lii day wane ne kon mbir moomu du farata yu mel noonu mooy tax wuti am mais nag dafa am ay règles yoo xam ne surtout yi nga xam ne mbir yi presque texte amu ci xam ne yi day indi ay règles ay am al am alxaas ak yu mel noonu wala mata yu xasasu ay kii kañ la ñuy ne texte bi dafa général lii moo koy euh, nu mu tudd spécialisé spécifié wala déet règle yooyu nag li tax mu baax a xam mooy boo ko xasee xam comme masala bi ñu waxoon sànq hadin na yu yaqtalil fasad moom nga doon laaj sànq mooy ne boo ko xasee xam yow léegi masala yu bari yu nuyoo moom moo xam wàllu kër wàllu jàpp wàllu woor wàllu julli yooyu yëpp ak wàllu tamit ñi ngay dox leen nit ñi boo xasee benn règle la mu dugalal la yooyu yépp nga xam ko sans nga xam ne boroom xam-xam ñi nga yëroo ci benn téere bu lay wan ne lii lañ wax mais comme que seen usul ñoom lii lañ wax mooy ne ma da ngay xam ne kii lii la wax ndax loolu mooy seen usul loolu nag la usul masala usul yooyu ak règle yooyu di jariñ yooyu nag moo ci des insha allah xam naa ko ñu yem foofu wallahu ta'ala a'lam mm-hmm. mais lu aajo aajo rek. léegi comme ko def la neex pour taaral. est-ce que du jikko comme waaw waaw waaw. day loolu loolu dañ koy tere. non ndax bëñ bi xam nga bëñ mënoo ko mooy li nga wax noonu xam nga bëñ mënoo ñëw teg ko nii noonu mu nekk ñaari bëñ noonu peut-être mu dina ama. non non non ñun waxuñu ngay ñëw nit ki ñëw dem lool non non loolu dañ koy tere mooy nga ñëw naan damay dagg sama fii defaraat ko pikiir sama fii wàññi lex yi ndax nee nañ ma daa mel ni ku diwoo bu tax yooyu dañ koy tere de non yooyu waxuñu yooyu mooy ne xoola ñàkk aajo mooy koo xam ne bëñam peut-être bëñ bi deñ moom genewu ko defu ko dara man ci loolu laa dégg li mu doon wax moom mais nekkul ne damay ñëw def ko tay ko dindi kii di di di réparer leneen bëgg gën a paraître ci plus beau yooyu moom waxuñu ko no yooyu waxuñu ko xam nga nit dina am bëñam bu dam boo xam ne gêné wu léegi bu jekkee ne moom léegi xam nga kon kooku mooy man na ko sax bañ a soxla mu ne moom léegi na ko def noonu kooku kenn du ko ne li nga def dafa xaraam mais waxuñu nit ki ñëw di dagg yenn yi di ko remplacer kii non non loolu moom kenn waxu ko mooy waxuñu loolu wallahu taala moom naa benn benn question buy xaw a jege loolu mais ci wàllu par exemple benn nit bi nga xamante ne dafa feebar am problème mu rein mhm. léegi xam nga rein ñaar lañ ci am mhm. ah dégguñu waaw damay damay laaj question par rapport ak euh, nit boo feebar am problème mu rein ñaari rein bi marché wul léegi euh, mu am benn mbokkam bu ko mën a euh, jox benn te moom du ko yàqal dara est-ce que problème nécessité bi nga xamante ni kii am na ko ndax mën na ci dee mm. te kii loolu du ko tere mu dee est-ce que loolu lu ñu mën a def la ou alhamdulillah wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala loolu dañuy question la boo xam ne en tout cas gis naa ne wax yu bari am na ci waaw jërëjëf mais mais gën a dëgër insha gën a wóor te dalil yi ci dina wane loolu en tout cas d'après man yi ma ak tontu yi ma gis yëpp boroom xam-xam yi ciy wax su xam nga yu bees la ay question la yoo xam ne mooy boo demee ci téere salaf yi doonoo doonu ko ci fekk mooy am nawaajib la yoo xam ne lay jéeg ki xew euh, mais li yi nga xam ne en tout cas man yi ma ci ke réponse yi ma ci gin yi ma ci gën a boy <laughs> mooy ne mbir mi dañ naa la wax lu tax ak ñoom seeni lenn ci seeni dalil mooy ne loolu man da nekk <laughs> euh, man da nekk lu tax mën na nekk la nekk <laughs> man da man da nekk mënut ah. nekk waaw mënut nekk ak man da nekk yooyu yëpp wala waaw wala dañuy waxe noonu euh, <coughs> lu tax ñu wax loolu mooy ne léegi yow nécessité bi nga wax mooy li koy tontu mooy nekkuñ ci nécessité même bu nee ci nécessité ci ci ko war a jox mbir mi moom leneen da ko moom leneen ay leneen a leneen àtte moo taxaw ci kanamam mooy liñ doon wax sànq ci waa ji nga xam ne da dafa am ndamu woor waru ko moom kii nag mooy ne mbir mi ci boppam yaramam da koo moomul xam nga yaramu doomu aadama yàllaa ko moom ay je suis xaw ma lan demoo koor je fais ce que je veux waxi yooyu ñuy dégg ci rajo bi saa su nekk télé yooyu moom ay xawma ma les femmes sont responsables sont xaw ma lan de leur corps lu leen neex def ak góor ñeeg ñépp ci yam les góor son responsables de leur corps lu leen neex def tatoué fii def benn gaynde bu ndaw fii benn golo fii xam nga yi ci caaxaan yooyu mooy ne yow sa yaram da koo moomul mooy ne yaramu doomu aadama yàllaa ko moom léegi nag man lu ma moomul dama koo mënula maye ñoom ñu ne li tax man da nekk benn ngoo mooy ne ndax man sama reen même même même même médecin buñ ma nee man ay médecin ne la yow boo mayee sa reen dara newu ci dara newu ci loolu ñoom dañoo wax li ñu foog rek de toute façon yàlla li tax mu defal le deux reins mooy loolu nga mën a fonctionner boo demee ba jàpp ne yow benn bi mu ko dindee dara new ci dañ naa wax li ñu foog te fii am na ñoo xam ne dañ koo def après am problème man boobu ñi ma gis ci télé bi ñu wane leen ñun ñu mayee ko début bi mën naa bañ a garaaw mais après ay séquelles lay am ñu garaaw sax mën na fa ñooy tax ñu jaare fa dee kon nag adamul milki ya boobu mooy moomuma ko lu ma moomul kon manuma ko braquer manuma koo jaay manuma koo wanteer noo daar lépp ci ya ndax yàllaa ko moom léegi waaw greffe jël këru jàmbur def ko sa yooyu yëpp xaram ndax organe waa ji te tamit maroone waa ji dee na nañ ko jël garaawul ndax bari na ñuy dee ñu dee ñoo gën ñuy dund te tamit doomu aadama bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane woon damm beneen bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane woon damm yaxu kuy dund ku dee mooy néew bi nga damm yaxam ak nga damm ko muy dund yem te tamit néew bi bu le fait bokk na ndax l'islam di tere ci kaw néew yi yonent bi sallallahu alayhi woon tere ku toog ci kaw ku ñu suul nit ci kaw xabru nga toog ndax da koy diisal moo tax ñuy bañ sax yenn tabax yi nga xam ne rey dañ koy teg ci kaw kii bi ñu koy tere ndax loolu da koy diisal léegi yow bu dee ne waa ji nga dagg ko muy mu dee nga damm ko muy dund ñoo yem kon bu ñu foog ne gars yi bu ñu daggee reewu ñu génn àddina ñi sax du leen metti da di metti ba keroog ñuy ba keroog yow ma ñoom seen addi seen seen barzax yépp noonu lañuy ñuy loolu ci gàttal mooy yi tax te loolu moo dina dëgër insha allah ndax ki la ko wax yëpp ci ay foog la ko teg te par force di nga am problème sax après te teg ci affaire bi da nga koo moomul yàllaa moom ci te loolu la dogal mooy ne mbir yi jullit ñi tamit dañoo war a xam ne ndogal ci mbir yi la bokk mooy ne xam nga ay imaanu billah wal yawmil aaxir loolu dañ koy jàng nii mais pour appliquer ko dafa mel ni bu application jotee dañ koy fàtte nekk jullit te benn natt moom mooy li man da nekk ba man léegi jàpp naa ne kon man sama organisme ni ma ko bëggee lay deme saa su ne mais yàlla mën na laa na tooloo am na ñoo xam ne looloo gën ci ñoom de yàlla dina leen teg feebar boo xam ne day kafaara seeni bàkkaar yoo xam ne buñ doon buñ doon jaamu yàlla cent ans di julli cent ans di woor cent ans maqaama biñ ci mën a am wala bàkkaar yi ngeen ci mën a dindil ci le fait que yàlla teg leen feebar boobu seen jaamu yàlla boobu manu leen koo may wallahu alam nga ne ci ci ci par rapport euh, deret bi waaw deret bi ñu ñu mën a may waaw voilà don de sang waaw don de sang xam nga don de sang ci cosaan moom ci cosaan xam nga sang dafa dafa lan sobee te sobee kenn du ko kenn du ko may sobe kenn du ko may mooy mbir mu sobewu kenn du ko may non kenn du ko kenn du ko jaay léegi loolu lu ñuy tekki mooy comme ko deret dafa soboo kon mooy kon deret kon nekk mbaru ñu ko maye mais dañ naan la deret foofu dafa am nécessité ta xam nga lu tax ndax nécessité yi deret deret mooy day renouveler waa ji na joxe noppam seet ndax dina dina toogaat nobbu juddu <laughs> wala na joxe tànkam wala reewam jàpp ne ree dina saxaat du sax alors que deret deret ci cosaan mooy dafa xaraam nit maye deret loolu mooy ci cosaan mais le fait que dafa am nécessité nit ñi dañuy dem ay accident wala yooyu deret di bari ñàkk lu bari il faut ñu am ay banque de sang yoo xam ne mooy tax ñu man leen a dimbali man leen a faj mm. te comme que deret ji day renouvelé wu boobu mooy li ma waxoon sànq darura di moo tax ñu permettre loo xam ne lii dafa xaraamoon mais ñu ko ngir loolu te tamit li dina tax mooy day renouveler wu loo xam ne da nga koy dagg di ko joxe ci fii alors que organes yi boo ci dagg jeex na voilà ban mais mais non c'est problème bi problème sëriñ bi indi woon na ci benn xisa. ah waaw am na xale bu ñu defoon greffe. Uh-huh. don d'organe. Mm-hmm. mais après jikko ju newoon ci côté kii yëpp dafa ñëwaat. waaw loolu la loolu. yenn xam-xam. voilà waaw jazakallah xayran nii ci la mooy ne. mooy enfant palestinien bañ jëloon ah euh, kii juif jox këram def ko jox ko léegi moom yi yi neex juif yi rek ko ko neex benn reportage. Mm-hmm. kooku kooku nga foog ne moom mu dee gënul woon. mais moo gënoon dee kay nekk jullit moo gën di dund nekkub yéeféer même boo dundee deux cents ans sans feebar sans nekk màgget non mais non loolu kenn du ko def compatible naa benn reportage benn femme ci Allemagne mhm. avec sa vision mhm. euh, non xam nga benn affaire dafa am mooy ne <coughs> euh, rab yi animaux yi lépp loo xam ne dañ koy def mu leen di mettital loolu l'islam da koy tere moo tax ñu doon tere njoof njoof mu nopp ci voilà gisoon nañ ko ci xadiis yële maa quti'a min al-bahimati wa hiya hayya fa hiya mayyit lépp loo xam ne dañ koo dagg mooy abu hadith abu waqid al-layth yaa defoon monsieur président moo defoon résumé mooy ne lépp loo xam ne dañ koo dagg ci bàyyi ma muy dund day nekk la miit voilà te tamit loolu benn mooy ne kon li nga dagg ci moom après boo ko daggee ci day nekk sobe teg ci yow da dugal mettit mettital ami mooy te loolu l'islam da koy tere xoolee rajo bi asalaam da ne benn femme mooy hadith Abu Hurayra boobu radiyallahu mu ne mu ne femme bi dañ koo moom dafa dugg safara ndax benn muus boo xam ne moom la du yoroon takk ko téye ko dugal ko foo xam ne du dox ko mu lekk te bàyyiwu ko mu wëri débrouiller mu dee pourtant femme bi ci biti lu baax la woon da doon kii mais safara yonent bi asalaam ne mu nga safara ndax loolu beneen femme bi nga xam ne moom ab prostituée la woon da doon jaay boppam. solam yu gàttam di recevoir góor ñi mais benn jour ci àll bi day dox noonu mar gis benn teen yàlla may ko mu gis benn teen mu naan ba pare bi mu naanee ba pare toog gis benn xaj di ñëw mais di génne di eh, ale ci xaw meen mu ne kii de xaj bi ma gis li ma daloo na ko dal jël dàllam dugal ko kii takk ko ci utti ndox jox yàlla ne ci loolu ci la ko yàlla kii mu ne fa bi boobu fa shakarallaahu laha wala fa laha mooy ne soit yàlla gërëm ndaw si prostituée bi ndax benn action bi mu defal xaj bi muy def jox kolum naan wala xaj bi kontaan ci moom li mu def ñaan yàlla mu jéggal ndaw si mu jéggal ko te pourtant dundam yëpp prostituée la lool mooy animaux yi tamit buñ jàpp ne animaux la rek jàpp di dóor di toj seeni bët bi ci de yaa soxna nga ne waaw don de sang waaw daan na ni nag dese naa koo dégg de li ngay wax waaw man nag dégguma di xaw ma ni wala mu am kuy jottali wala ma yaa xii ah babay ah

bu matee deux siècles moom wala trois waru koo jéggi moo yàggul kon foog naa loolu mooy première question amul woon tax yonent sallallahu alayhi nag mu def est-ce comme que amul woon naka lañ mën a di sukkandikoo ci ay hadith yoo xam ne comme que temps yooyu amul woon tax ñu naan lii kon daganatu dañ naan la yonent sallallahu alayhi wasallam yàlla da koo yónni ba àddina bi jeex ana bu'istu ana wasaati ka haatayni la waxoon dañ maa yónni sama digganteeg alaaxira ci alaaxira di jot comme nii mu def baaraam yi nii diggante bi ni mu jege mooy ne l'islam bu ñëwee dafa am gis nga lii xew ba àddina biy tukki yonent laa sam xamoon na ko mais mooy njàngale mi daa am ñu ngi ko doon adressé ñoo xam ne l'islam bu ñëwee fondement yi lay joxe ay baal xam nga manuñu l'islam du def euh, euh, portion affaire bu nekk mu ne ci lii dagan na bu doon loolu kaamil bi du jeex kon kaamil bi fii lay commencer dépasser Mali bi dem fële yooyu yëpp ñu war koo ndax lu nekk l'islam nag du def loolu day ñëw ne xam nga sànq waxoon nañ la. te loolu mooy bañ jaawale règle loolu tamit lu am solo la ci qawaidul usul yooyu ak fiqh yooyu mooy xam leen nii c'est bien mais xam seen application ak ban kaa lay doxe loolu moo gën jafe léegi l'islam loolu loolu ngay wax mooy ne affaire bi amul lool mais dafa am texte yoo xam ne loolu moo tax qiyaas am ci l'islam mooy ne qiyaas mooy raisonnement par analogie mooy ne bu dara amee bu bu xew-xew bu bees amee wala ñu gis leen ñu xool ci sunna alxuraan la ñuy njëkk a xool amul ñu xool ci hadiis yi amul ñu xool ne boroom xam-xam yi surtout salaf yeeg yoon kenn waxu ci dara léegi l'islam dafa ubbi benn port nga xam ne li ëpp ci boroom xam-xam yi dañ ne loolu ci fondement yi ñuy utiliser pour teg kii la àtte la mooy qiyaas muy raisonnement par analogie loolu lu muy tekki qiyaas mooy damay jël day am benn cas taxaw bu bu bu ñëw mais gisuma ci benn texte bu koy tere wala bu naan dagal léegi ma xool ci texte yi ma yu ñu am ana lan moo ci niroo affaire bii bu dee ne dañoo gis ne par exemple hadith sàngam doon wax lii de gis nañ ne caractéristique yi mu doon wax ci loolu moo niroog lii kon dañu koy dañuy dañu naan dañuy jël loolu jox ko àtte loolu àtte lële xadiis boobu ne comme que lii la doon wax te lii ñoom ñoo ñëw a ensemble A bi gis nañ ne moom amoon na mais bee bi ensemble bee day door a xew mais nag bee alxuraan waxu ci xadiis waxu ci amuñ ci benn texte ñu xool ne kon léegi ni ñuy def du ñu bàyyi rek ne ah kon xamuñ ci dara débrouillez-vous déedéet islam du ne débrouillez-vous loolu moo tax boroom xam-xam am solo bokk na ci léegi dañ naan moom day méthode yi ko yàlla jox nga xam tamit dañ ciy teg dañ ciy teg qiyaas ci fondement yi dañu ñuy sukkandiku la ko dañ naan ko léegi bul def na xoolal A ensemble A li ko caractériser caractéristique yi est-ce que moom ensemble bee niroo nañu wala déet bu dee dafa xool gis ne waaw c'est vrai que nag niroo nañu bu boobaa ñu xool nañ yi ñu am yépp yeneen ensemble yépp bee rek moo ci niroo non A rek ci niroo bee bu bees bi dañ naan kon moom ak tey bee bu dee bee dafa daganoon dañ naan kon A léegi day dagan bu dee bee A euh, bee non A dafa xaraamoon dañ naan kon bee dafa xaraam loolu mooy. loolu ci usul bi lañ koy gis loolu moo tax mbir yi euh, moo tax nga gis par exemple ñi nga xam ne awaam yi ak li ëpp ci nit ñi léeg-léeg dañuy ñëw naan la lii boo nee lii xaraam na ñu naan la est-ce que alxuraan a ko wax te léeg-léeg inna ataynaakal bu leer sax ñoom duñu ko xam mais ndax lan jàpp nañ ne ndax mu ñëw rek il faut ñoom comme que jàpp nañ alxuraan lépp la wax kon mbir mi fan la même xadiis sax ñoom dañ koy teg fële ndax nee na ñoo xadiis jaayee ko defar quoi waaw koo xamul dara am ah nii la léegi bi ñu defee loolu nag mooy texte amu woon mais ñu gis ay xadiis yoo xam ne day tere ku jële dara ci nit wala sax koo xam ne day day teg dara nit moo xam jaru nit yaramu nit xam nga xadiis euh, Abdullah ibn Mas'ud bi nekk ci muttafaqayn muttafaqun alayhi bi mu naan euh, yàlla rëbb na bi muy wax naan al ñuy yokk seen karaw yi ak kii ñi ak ñi ñi ñi defar ay secret ya ay secret yàlla mm. di jéem a fomm euh, seen bëñ yi dañoo da jege ñoo ñuy fexe ut secret yàlla ndax sourire bi dina rafet loolu dañ koy xam nga loolu xarit boobu ko doon tere ba pare ci xarit yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane al ak góor ñi nga xam ne dañuy niru niru lu jigéen jigéen ñi ak jigéen ñi nga xam ne dañuy niru niru lu góor ñi al mughayyiratu xalqallah ak ñi nga xam ne ñoom dañuy soppi mbindum yàlla léegi nag ñu ne comme que am na lépp lépp ay implante mammaire implant kii yooyu yépp kon léegi ñoo yem ndax la mais day soppi mbindum yàlla te teg ci mooy léegi ñoom qiyaas boobu lañ def te loolu euh, même zahiri yi rahmatullah buñ ne ñoom qiyaas ndax dañ ne ñoom ñoom ñoo d'accordul ci qiyaas même bu dee loolu ndax da gis aaya yu bari yuy wan ne qiyaas am na yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa ji dafa ñëw ne ko man sama soxna kat dafa am doom joo xam ne man niruwuma mooy daa bëggoon a jiilat ne man kon kii moom daal soxna si xam naa sûrement dafa war a soit xiis mbaj feneen mais du fii man daal takkuma léegi yonent saa salam ne ko léegi yow est-ce que am ngay mu ne am naa jiléem mu ne ko est am na benn bu ci am couleur bu wuteeg sa jiléem yi nga war mu ne waaw mu ne ko couleur boobu fu mu jóge mu ne peut dafa am maamam bu meroon moom mu ne ko kii peut-être daa am maamam bu loolu du xiyaas loolu du raisonnement par analogie c'est la même léegi deret bi deret bi ngay wax nécessité wala léegi voilà wa voilà li ma la doon wax foofu mooy don de xam nga nee la sànq xam naa da bàyyiwul xel bi may door a commencer ba wax don de mooy don de ci cosaan dafa xaraam ndax co deret dafa sobe wuta mooy bu génnee wa tax ñuy wax mooy ne dafa sobe wuta sobe kenn du ko kenn du ko jaay kenn du ko may léegi mooy ne ci cosaan dafa xaraam mais bi nga xamante ne nag nécessité daa ñëw xam nga sànq yaa ngi mën a nécessité may koor ndax lan moo tax may moom may sa organe ndax mbir mi yow da koo moomul ndax lu tax saa ñu permettre ko ndax saa day renouveler wu te tamit waxuñ ne mooy nit ci bu mayee saawam nekkul ne comme mu amoon imaginer cinquante litres de saa ci yaramam maye na ci deux litres que moom léegi dootu ko amati que cinquante trois rek lay yem xam nga demewul noonu mooy day ñëwaat mais même buñ nee maye saa du du pour ku nekk de dinañ seet est ce maye saa baax na ci yow wala déet. bu dee ku gaaw a am feebaru bi miir kooku mooy c'est sûr kii dafa problème mu deret kooku kenn du ko ne kaay maye sang mooy ne maye sang dañu koo ubbi ngir loolu ak tamit le fait deret bi day renouveler wu looloo tax mooy ne cosaanu cosaanu maye deret dafa xaraam moom mais comme que day renouveler wu contrairement ak yaram bi nga xam ne man moo mayoon sama rein rein bi du renouveler wu manumaa toog benn jour. xëy nii rek amaat vingt loolu amul mais bu dee cent cent bi mën naa ñëwaat mooy moo tax gars yi sax léegi la jox la loo fa lekk bala ngaa dem xaw ma sax ndax loolu dina doy mais daal dinañ ko def mais l'essentiel mooy ne cent bi dina renouveler wu ci loolu moo tax ci cas boobu imaginer bu doon nag dañoo toog banque de sang yëpp fees bu boobaa nag kon maye saa day xa day dellu ci xaraam. ndax lan ndax amat soxlaatuñu ko les banques de sang wu dëkk bi yëpp fees na nga ñëw naan damay maye non bu boobaa dañ naan la nag maye san dafa xaraam ndax affaire bi dañ la ko daganaloon ngir ay conditions yu leer yooyu teggee ko na kon mënatoo koo def. loolu mooy différence entre maye organe ak maye sang ndax sang day renouvelé wu alors que organe boo ko daggee c'est fini voilà léegi. Euh, baax na. wallahu a'lam. par exemple am na organe yoo xam ne ce poids par exemple. mën nañu prélever su baax day régénérer. ah heure bi waaw fii de wax nga dëgg de à vingt heures. non mën nañu prélever waaw waaw par exemple par exemple président de la fois mën na mën na régénérer wala à peu près ba ba ba quoi du coup léegi poids bi. ki lay day am nañ traitement que deret bi ñu wax léegi wala day day xaraam parce que. non xam nga deret. Ah. affaire yi kenn du ko teg ci mën naa nekk mënu la nekk. ndax mbir yi kenn du ko teg ci ay ay ay taxminaat je pense wala ça c'est possible non il faut il faut mbir tamit comme mooy ne lu ko sa xalaat bu koy permettre il faut affaire leer mu nekk ci ay règlement moo tax ab daruratu yu tuqaddaru bi qadariha buñ la nee tamit permettre looloo tax ma ne saa yi buñ demee ba banque yëpp fee léegi dañ koy tere ndax lan comme la taxoon nit kii ko jeex na day delluwaat lii tamit. mooy ne kenn du ko teg ci c'est c'est possible ndax doo mettre vie wu kenn en danger teg ko ci kaw c'est possible surtout bu dee cas yu bari ñuy gis réussite da ci am affaire yi waa ji kii loolu moom dañu naan loolu man da nekk ndax saa bi c'est sûr que waa ji affaire bi lay renouveler loolu moom ñaari nit ñaar ñoom xel too bu ñu di ci werante alors que lii bu la médecin yi waxee am nañu naan non non parce que y a des chances wala cinquante pour cent wala soixante pour cent wala soixante dix pour cent yoo xam ne rek yoo yu possible yoo xam ne du boobaa nag dañ naan la noonoo loolu dañuy tëj buntu boobu ndax tamit kenn du ko bu ñu ko ubbi woon sax <coughs> ah, fii yu ñàkk yi xam nga ñu ngi koy def sax Inde da ngay ay anglais yu am problème rein ñu dem ñu jàpp benn ku dëkk Bombay wala New Delhi wala ci àll bi noonu mm. ñëw rek for ko yóbbu pomper ko mu mais eh, du yëg gaas gaas ko day jekki rek ñu sànni ko ci lenn àll day yeewu yëg côté mi i métti man gis naa ko laa bi wane nañ aéroport buñ ubbi woon buntu woon noonu lay deme mooy ne yow minute bu nekk surtout ñu pauvre ñi moom trafic trafic d'êtres humains yi day commencé bari jën loolu la wallahu alam xam naa kon comme heure bi jege na <coughs> ñu yem foofu beneen yoon